وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث صحيح البذيء wa huwa alladhi yatakallamu bil fuhsh wa radi'il kalam qala al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala di ñëw ci buntu bi ñu nekk ba léegi wala garab gi ñu nekk wala chapitre bi ci soixante-treize juróom-ñaar fukk ak ñett di wax ci baabu husnul xuluq buntu bi nga xam ne mooy wax ci rafet jikko Eh, ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis numéro six cent vingt-cinq muy juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom mu ne wa an abdillahi ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala lam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fahishan wala mutafahishan walillahi alhamdu wal minna loolu nag moo doon dernier xadis bu ñu gisoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wassalam léegi nag wa nahnu bi faransa <laughs> waaw waaw alhamdulillah waaw continuer ci fi nga xam ne mooy fii ci réewu ifran ji fii ci faransa <laughs> kon mu ne six cent vingt six <laughs> fay fay reetaane ah ñaanal nañ la waaye waxam nga ko xanaa lañ ñëpp yal na yàlla nangu alhamdulillah fàttewuñ la fay am naa la jox audio yi nga déglu insha allah kon hadith six cent vingt-six hmm? mu ne wa abi darda i mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam la gënoon a siiwee muy abu darda radiyallahu anhu dinañ ñëw léegi yàgg nañu gis ay xadiisam anna nabiyya kana yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena ma min shay'in amul ci dara loo xam ne asqala moo gën a diis fii miizaanil abdi ci balance jaam balance su jaam bi almu'mini ba gëm yàlla yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba min xusnil xuluq ki rafet jikko amul dara lu gën a diis ci balance su jaam bi nga xam ne dafa gëm yàlla yawmal qiyaam bés ci borom bi di teg mawaazina qis waaw mawaazin yi nga xam ne ñoom ñooy ak ak njub ñooy ak justice ñoo ak ak ah, dab ak ak ak bés boobu ñuy peser jéem jëfu jaam yi jaam bu gëm yàlla amul tegul ci balaasam lu gën a diis ki rafet jikko wa inna allaha mu net te boroom bi tabaraka wa taala de yubghidu dafa bañ alfahisha albadi alfahish mooy ki nga xamante ne wax ju génn gaam rek waaw wax ju ñaaw mooy wax ju vulgaire voilà ak koo xam dafa vulgaire quoi trivial waaw vulgaire waaw borom bi bëggul koo xam ne ay waxam dafa ñaaw wax yu ñaaw wax yu ñagas kese lay wax waaw wax yu ñaaw borom bi bëggul euh, alfahish ki nga xam ne noonu la mel borom wax yu ñaaw albadi ki nga xam ne làmmiñ yi noonu la wax ji mel waaye noonu daa mujj mu nekk jikko ci moom waaw faaxish la waaw ay jobbu téef lay def mais moom lay wax moom ñaaw la meñ al-bazi al-imam an-Nawawi rahimahullah mun al-bazi huwa alladhi yatakallamu bil mooy ki nga xamante ne nii mooy day wax ci wax yu ñaaw lay wax wa radi'il kalam ak li tànn ci kaddu yi ci gën suufe safaasifatul kalam la gën a suufe gën a ñaaw gën a naqaree wax gën a naqaree dégg ci nopp ku ku ku correct kese moom yooyu lay indi quoi waaw mu ne xadis bi rawahu tirmidi yu al imam abu isa at-tirmidi moo ko solo rahimahullah wa qaala mu ne xadisun lii de xadis la boo xam ne saxiix bu wér la léegi eh, est-ce moom dong ko solo ginnaaw kon la suuf gis nañ ko kon ñu tàmbali ci njàngal yi bi ci njëkk ah, est-ce moom kese ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal dina koy solo waaw daal dina koy solo waaye na ko noonu al imaam Abu Daawud at-Tirmidhi ah, solo na ko na ko al imaam at-Tirmidhi nga xam ne am na. al imaamu Abu Daawud al imaamu Tirmidi rahimahullahu taala ci ñaari bërëb la ko indi abwaabul birri was-sila an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wala baabu maa jaa fi husnil xuluq voilà buntu bi wax yiw yee jokku ah, di def lu baax di jokku te jëlee ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa buntu bi nga xam ne ma jaa li dikk fi husnil xuluq ci rafet jikko ah ah fay ah. waaw ah, tey le jeudi onze avril <laughs> jeudi onze avril la yanaa yoroo kii nu mu tudd euh, montar ñu deux Shawwal korite gi démb la mille quatre cent quarante cinq taqabbal allahu min al jamii amin hein kon al imam abu euh, foofu la ko mu ne baabu ma jaa fi husnul xuluq mu ne haddathana ibn abi umar al imam abu isa at-tirmidhi mu ne nettali nañu ibn abi umar suñu sëriñ di ibn abi umar moo doon muhammad ibn yahya ibn abi umar al-adani al-hafiz al-makki rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana sufyan mu nekk ñu nettali mooy sufyan makki lañ la wax kon mooy sufyan ibn uyayna ibn abi imran maymun al-hilali mawla abu muhammad al-makki rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana ibn dinar mooy sëriñam bu mag bi mu nekk ñu nettali moom Sufyaan wa Amr ibn Dinar al-Makki Abu Muhammad al-Athram al-Jumahi rahimahullahu ta'ala mais du moom <coughs> an ibn Abi Mulayka muy ibn Abi Mulayka Abdallah ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Abi Mulayka gis nga moom maamam bu sori bañ koy dàkkantele Abdallah la tudd di doomi kan Ubaydillah Ubaydillah Ubaydillah ibn abi mulayka zuhayr ibn uh, uh, uh, abi mulayka nag zuhayr ibn abdillah ibn jud'ana ibn amr ibn ka'b ibn sa'd ibn taym ci mbokk seyna abu bakar yi lañ bokk ñoo bokk ci waa banu quraysh ci waa banu taym ah ibn jud'an moo male abdallah ibn jud'an mooy maamam hmm, rahimahullahu ta'ala Euh, moom mii nag nga xam ne qurashi la taymi la comme ni ko gisee al ahwal al qaadi juge la woon waaye muaddin la woon mooy noddukat la woon mooy nekk juge ah, eh, <laughs> waaw waaw nag gisoon naa Sénégal koo xam ne xaw ma juge xaw ma procureur euh, waaye moo doon nodd moo doon imaamu imaamu jumaa ji waaw loolu dafa normal loolu fii mu ne li tax ñu koy mooy ñun dafa raat ci ñun waaw <laughs> gis nga juge yu bari sax duñ leen tudd juge eh, waaye bu àjjin moo noddukat bi waaw <laughs> waaw te noddukat yi dañoo bari ngëneel yawmal qiyaam yeneen tamit saa saa nee na atwalu a'naaq ñoom ñoo gën a gudd loos yawmal qiyaam waaw waaw. ba tax Seydina Omar ne woon lawlal xilaafatu la azlamtu bu dul woon xilaafa gi ma yor de konoon te kon dinaa eh, dinaa noddu waaw ba tax boroom xam-xam yi di di di di di wute. même bu dee ne wow <coughs> ci <coughs> te alhamdulillah entre al imam ak al mu al al al muazzin al imam mooy nekk imam wala nekk noddukat ban moo gën li tax loolu am wut mu am wute loolu kon du lu ndaw voilà kii juge la woon waaye dafa nekkoon muy ibn abi mulayka mi ki nga xam ne qaadi la woon waaye noddukat la woon voilà moo tax loolu Euh, lu ama am solo la te ñun ñi bu ñu ko xamoon duñu toog rek di ko <laughs> bàyyente noonu euh, wallahu a'lam mu ne kon an ibn abi mulaykata an ya'la ibn mamlik mamlak boo ko jële ci ya'la ibn mamlak di ya'la ibn mamlak al-hijazi al-makki euh, rahimahullahu taala moom nag imaam al-hafiz ibn hajar ci at-taqrib nee na maqbul kii mooy taqrib at-tahdhib nee na <laughs> an an ummi darda moo ko jëlee ci ummi darda an ummi darda soxnaay abu darda la woon mais dafa amoon ñaari soxna yoo xam ne ku ci nekk ummu darda la tudd ma ne ma ne la waaw loolu da nga koy door a dégg <laughs> ummu darda yi ñaar lañu kenn ci saxaabiya la jigéen lañu ummu ah? kenn ci saxaaba la taalibe yonent bi sallallahu keneen ki nag du saxaaba. ummu darda bii nag mooy ku ndaw ki moo dañ daa ummu darda as-sughra waaw hujayma <coughs> bint huyay al awsabiya moom mooy ummu darda bii nga xam ne moom taabi'an ya la woon dimashqi ya la woon himyari ya la woon ash'ari ya la woon di soxna ci abu darda waaye ginnaaw ba soxnaam su njëkk àddina muy beneen ummu darda bi waaw ummu darda boobale am na ummu darda bu ko jiitu woon mu ne woon soxna ki nga xamante ne ni euh, mooy am na nag ñu ne Xamiima la tuddoon moom mii Hajiima wala Hujayma Hajiima am ñu ne Xamiima al-Awsaabiya ad-Dimashqiya ah, moom nii mooy ki nga xamante ne mooy as-Sughraa ku mag ki nag ka njëkkoon te nekkoon saxaaba ne woon njëkkoon a nekk soxna ci Ummu Abu Dardaa te génnoon àddina moom itam ñu ko wax Ummu Dardaat moom lañ ko jëkk doon woowe kooku xayra la tuddoon xayratul waaw waaw moom nag amul riwaaya ci kutubu sitta waaw amul mooy kutubu sitta téere imaamul Buxaari imaam Muslim sax imaam Muslim imaamul Buxaari imaam Muslim ak sunanul arbaa moom amu fa xadiis boo xam ne moom moo ko riwaaya muy Ummu Dardaa boo bële de xayra hmm? kon kantaaku kii nii di xamima wala xajima mi ah, moom nag ku dëgër la bokk na ci jigéen ñi taabi'iyaat yi nga xam ne gën moom ak ñoom bintu Siiriin yi waaw siqatun faqihatun waaw <coughs> comme ni ko imaam waxee ci at-Taqrib Ibn Hajar rahimahullahu taala kon Ummu Darda bi nga bañ ko jaawale tele hmm? an Abi Darda mu jëla ko ci borom këram di Abu Darda moom nag doon lu gën mais la tuddoon Uwaymir ñii ne no Uwaymir euh, ibn Amir la ñii ne ibn Sa'laba ñii ne ibn Abdillah ibn Qays ñii ne ibn Uwaymir euh, ibn Zayd ibn Qays ibn Umayya ibn Amir ibn Adi ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari euh, Abu Darda al-Khazraji rahimahullah hmm, am na nag ñu naan Amir ibn Malik la tudd waaye moom daal li mu siiwee mooy Uwaymir Abu Darda la gën a siiwee mais turam bi gën a kii mooy Uwaymir radiyallahu taala anhu bokk ci saxaaba yi nga xamante ne ñoo gën a màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn àddina am ñu ne la 32 ci jamonoy Seydina Usmaan am ñu ne la 31 hmm? am ñu ne après 32 sax la taala alam kon Abu Darda anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala nee maa shay'un amut dara asqalu lu gën a diis xam nga ñun dañoo ma min shay'in asqala fii ma shay'un asqala fii miizanil mu'min ñu am ñun ci Riyad bi fii miizanil abdil mu'min fii nag fii miizanil mu'min yawmal qiyaamati min xuluqin hasan ah fële luñ am ci Riyad bi ma fii miizanil abdil mu'min yawmal qiyaamati min husnil xuluq fii ci sunan Tirmidhi bi min xus min xuluqin xasan amul dara lu gën a diis ci balance way ngëm yàlla gi bésu taxawaay ba min xuluqin xasan ci jikko koy rafet wa inna allaha ci dëgg-dëgg yàlla de la yubghidul faahisha al badi borom bi dafa bañ bëggut al waaw ki nga xam ne day wax lu naqaree dégg boyalawu làmmiñam rek di wax loo xamante ne yellul mu koy wax yellul muy jënd ci làmmiñ albadi nekk koo xamante ne dafa ñaaw ay làmmiñ waaw li wax rek li gën a suufe te gën a yées alfoxsu fil qawl waaw jàpp làmmiñam wi daal lu ñaaw rek lay wax ay gros mots rek voilà ay gros mots waaw ay gros mots kooku nii la ko imaamu Tirmidhi indi mais tegaat na ko ci xadis boo xam day niroo xadis sayyidatu Aisha bi muy indi ci kanam waaw muy xadis 629 bi imaam Abu Darda imaam Tirmidhi bi indi bii da cee teg beneen xadis juste boo xam ne Abu Darda mu ne haddathana Abu Kurayb bu jaruñu ci ñëw Muhammad ibn Ala eh, nekk boroom kutubu al-Hamdani al-Kufi sëriñu waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana Qabisa ibn al-Layth al-Kufi Qabisa ibn al-Layth ibn Qabisa Burma al-Asadi Abu Muawiya al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Mutarrif moo ko jëlee ci Mutarrif ibn Tarif al-Harisi Abu Bakr ibn Abu Abdurrahman al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Ata moo ko jëlee ci Ata ibn Nafi' rahimahullahu ta'ala Ah, alkawxaaraani yow nii ne alkayraxaa alkayxaaraani rahimahullahu ta'ala an Ummi Dardaa gis nañ ko daal an Abi Dardaa radiyallahu anhumaa annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu maa min shay'in yuuda'u fil miizaan amul dara lu ñuy teg noonu la ko neefee ah, asqala min husnil xuluq wa inna saahiba husnil xuluq te boroom jikko ju rafet yi la yablughu dina jot bihi ca jikkoom ju rafet darajata saahibil sawm darajaay borom koor mooy kooru naafila yi bien sûr wasala ak ki nga xam ne day julli ay naafila yoo xam ne moom lay def ne hada hadithun gharibun min hada al-wajh léegi lii nii eh, day niroo hadith sayyidina Aisha bi nga xam ne nañ ko gis mooy côté bi yokk wa inna sahiba husnil xuluq la yablughu bihi darajata sahibi as-sawm wasala hadith sayyidina bi nga xam ne moom lay indiwaat moom al imam ci ñu ngi hadith six cent vingt six six cent vingt neuf foofu mu ne waan Aisha radiyallahu anha anna qaal imaamu Nawawi ci Riyaad bi sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal mu'mina la yudriku bi husni xuluqihi darajata as-saa'imi al-qaa'im gis nga lii eh, eh, eh, moom lii nii Abu Darda mujjee fii ne wa inna yonent way saa saa nee na saahibu husnil xuluq la yablughu bihi darajata saahibi sawmi wa salaat oh, bon ah, hadiis Sayyidatu Aisha dane Sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane sami'tu dégg naa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan innal mu'mina dëgg dëgg way ngëm yàlla ji la yudriku dina jote bi husni xuluqihi ci rafeti jikkoom darajata daraja saa'im ki nga xam ne day woor al ki kii taxaw di julli xam nga loolu la gis wa ci hadis Abu Darda bi ko imam at-Tirmidhi bi wa inna saahiba husnil xuluq la yablughu bihi darajata saahibi sawmi wa salaat nii kon euh, euh, mais du riwaay boobu bi njëkk a wax moom la al imaamu at-Tirmidhi al euh, imaam rahimahullahu taala daal di indi imaamu ahmad nag moom bokk na ci ni mu ko soloowee mu jaar ci même Sufyaan mu jële ci Amra an ibn Abi Mulayka an Ya'la ibn Mamlik an Ummi Darda an Abi Darda yablu bihi mooy muy jote hadis bi yonent bi alayhi salaam mu ne man utiya mu yonent yonent bi alayhi salaam nee na man utiya lii mooy waaye imaam Ahmad yu bari la mais bii dama gis ne dina yokku njaram njariñ mu ne man utiya képp koo xam ne joxe na ko hazzahu min ar-rifqi utiya hazzahu min al-xayr yeneen tubaab saa saa am ne képp koo xam ne joxees na la kan moo koy joxe borom bi fadlullahi la ngëneelu yàlla la yutihi man yasha moo koy jox poso képp koo xam ne jox nañ ko hazzahu cërëm min ar-rifqi ci dal waaw dal nekk la douceur waaw bañ a nekk koo xam ne ku féroce waaye ku parax parax bari ay kii. non ku yàlla jox sa ci dal ci douceur teey kooku na ko leer ontiya hazzahu min al xayr kooku jox nañ ko cëram bu rëya rëya rëya rëya rëy ci yiw mbooleen yiw bi shay'in te amul ci dara mu ne walaysa shay'un te dara asqala fil miizaan min husn al xulq amul dara loo xam ne moo gën a diis ci balance yi <coughs> mooy yawmal qiyaama yi ñuy peser jëf min husnil xuluq ci euh, euh, rafet jikko kon hadis baa léegi nag ana lëkkaaleel ak bunt bi leer na bunt bi nga xamante ne nii day wax ci rafet jikko lëkkaaleem ak bunt bi bunt bi wax wala chapitre bi baabu husnil xuluq buntu rafet jikko mooy yonent bi alayhi salaatu salaam dañoo xamal ne nit ki amul lu mu mën a présenté ëllëg yawmal qiyaam bu dekkee bés bi yàlla di àtte jaam yi di àtte jaam yi yawmal xisaab nga xam ne nee na fa man saqulat wa amma man saqulat mawaazinu fa amma man saqulat mawaazinu fa huwa fi 'ishatin raadiya képp koo xam ne bu keroogee say balance diis na kooku dina nekk ci dundu gu ndaataatal la xëy gu gu gu ñu gërëm waaye wa amma man xaffat mawaazinu waaye képp koy xoole ba sa yu baax yi yu bon yi ëpp ko mooy sa yu baax ya woyof kooku lu koy dal fa ummuhu hawiya kooku moom dina fa muy dellu ëllëg mooy safara sa nga xam ne boo fa duggee da ngay pëtëx di dem ci biir waaw wa ma adraka ma hiya kan moo la xamal hawiya naarun safara la boo xam ne haamiya buy takk ta du fay kon balance yooyu bés boobu nga xam ne ci la borom bi di attee nga xam ne moom la ne wa nada'u wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al keroog la ñuy teg balance yi nga xam ne ñooy balance su dëgg yi njub ngir bésu taxawaay ba ngir àtte nit ñi waaw bés boobu yonent bi alayhi salaatu xamal na ne ñu nag gis nga <coughs> kenn du fi présenté kenn du teg ca balance ba loo xam ne dina tax sa balance euh, euh, diis lu gën a diis li nga xamante ne eh, mooy rafet jikko waaw waaw kon kay léegi ñun xam nañ comme que affaire bi compétition la wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun waaw ci loolu ñuy njëkkalante ne ñuy njëkkalante ci loolu kon nag loolu mooy la mooy comme que noonu la demee nag man damay fexe nit dangay muus nit da ngay muus yoo ne ci lycée bi wala collège wala yooyu nga nekk série yoo xamante ne nii li wëf ëpp doole man série S1 laa nekk koo xam ne gis nga les mathématiques les physiques les chimiques yooyu moom ñoo nekk au foofu laay gën a def effort wala ci littérature bi nga xamante ne nii moom coefficient am 1 la wala deux alors que fële ay coefficient huit six nga fa am fan ngay gën a góorgóorlu bien sûr fi ëpp doole walillahi masalul ala nit nag da ngay am da ngay muus yonent bari saa saam xamal nañu kene gis nga yowmal am la gën a diis lu jaam bi présenté ngëm yàlla teg ko ci balance am mooy rafet jikko amul leneen lu la fi waay jaay leneen defal leneen nga seet génn ci rafet jikko yow loolu bu fa gën a diis alors que boo ëndee rafet jikko moom day gën a gis ko gën a gis waaw te rafet du am lu dul kalimatu laa illa allah moo tax al abdul mu'min waaw min shay'in asqala fi mizanil abdil mu'min amul dara loo xamante ne moo gën a diis ca balance jaam bi nga xam ne dafa gëm yàlla waaw moo tax euh, xadiisu bitaaqa bi muy mboyot si boic boitier bu ndaw bi nga xam ne moom la nit ki yawmal qiyaam yonent bay saa saam nettali na ko ci xadiis bu ne sahih imaam muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi mu ne waaji ñëw yawmal qiyaam <coughs> borom bi di ko wan benn waay yu bonam yim def yu bonam yim def yu bonam yim def ba saay waaw dama jaam yow yaa defoon lii bés sàngam waaw yépp di yu bon mais gars yi salaay découragé jàpp na de toute façon moom boo ko bàyyi woon ne ko sa léegi tàndal fu la neex ajjana wala safara fan nga fay moom safara li moom moom moom day moom day dem safara dëgg yàlla ajjana moom borom bi ne ko hal zalamaka malaikatu ndax sama malaaka yi dañ laa tooñ dañ laa wàññil dara ci say jëf mu ne dara lañ ma wàññil lépp lu fi nekk wala dañ laa jël defal la leneen loo deful mu ne li ma de lépp lu fi nekk maa ko def lii kay je reconnais fa tarafu bi zambi yonent suñu borom ne ko waaye nag sa jëf yi des na mooy jeexagul am na mboyof mooy mbowaat bu ndaw bee sa jëf la ci sa jëf yi la bokk waa ji ah borom bi mbowaat bu ndaw bii lan lay jariñ ak sama yu bon yii ma fi indi non man non bon mu ngi mel ni nga gisu montagne boo xam ne montagne bi yépp lu bon la ñu ne la nag bon sauf que des na benn dañuy dañuy calculer say affaire bon yow defagul nga fi lu toll ni montagne bu toll nii ci bona ah, li lépp yaa ko fi def mais bon dese nga benn boîte bu ndaw waaw boo xam ne boo moyul benn jaaro lañ ci mën a def waaw léegi borom bi <coughs> ne ko des na bii ma ne ah borom bi lii lu may jot jot lii la lan lay peser selon boo ko jëlee ak li ma jot a def man kay borom bi ne déedéet kay kenn duñu tooñ kenn waaw ah, <laughs> ñu jël ko teg ko ci balance bi comme que balance bi yu bon yi fi ñuy def yu bon yi moo moo dafa bari bari ba sawaay découragé ñu ne ko boyot see ci def te lu baax la léegi nañ ko teg ci beneen côté bi <laughs> bi ñu ko ci tegee boîte bu ndaw boobu gën a diis montagne yu bonam yi mu fi def waaw lu tax lu ci newoon mu ne laa ilaha illa mooy dafa selloon ci xolam loolu mooy rafet jikko loolu moo nekk ci suufa waaw rafet jikko laa ilaha illa moo nekk ci suufa mooy li nga xam ne mooy fondation rafet jikko waaw <coughs> waaw laa ilaha illa allah loolooy tax rafet jikko ji jariñ waaj alaaxira waaw sinon xam nga di nga gis ñoo xam ne gëmuñ dara ay athée lañ wala dee nañ ay yéeféer lañu chrétien lañ wala juif gëmuñ yàlla gëmuñ yonent yëpp alayhimu salaatu wassalaam ba war a buñ ci deewee dem safara jukko leen kenn mënula génne léeg-léeg nga gis ci ñooñu wala ñoo xam ne ay gëmuñ tous ay animiste lañ ay xërëm la ñuy jaamu ñoo xam ne am na jikko yu rafet qualité yu rafet waaw mooy boo placé bokk na ci jikkoy rafet yooyu ngay ngay gis lu bari ñu mel ñen nañ ci ñoom boo placé ci ñoom confiance duñ la trahir waaw te suñu borom waxoon na ko yonent bi alayhi salaatu salaam pour wan ne ñoom euh, euh, yemuñu ah ahlul kitaab yëpp yemuñu waaw ndax ñoom am na ci ñoom wa min ahlil kitaabi man in ta'manhu bi qintaarin yu'addihi ilayk waaw yu'addihi ilayk waaw wa minhum man in ta'manhu bi dinar la yu'addihi ilayk waaw illa ma dumta alayhi qa'ima mu ne ko nag <coughs> moo tax laysu sawaa ñoom ñëpp yemuñu ah yore suñu boroom di wax ci suurat Al Imran mu ne wa min ahli eh, eh, ahlil kitaab soixante quinze à ah, soixante quinze am na ci waa ahlul kitaab yi ñoo xam ne boo ko wóoloo <coughs> jël alal ju bari dénk ko aal ko ko lebal ko ko dina la ko delloo yu addihi ilayk bu jotu heure delloo ba ngeen waxoon mooy boo ko placé confiance ci moom moom du la trahir am na ci ñoom mais am na ci ñoo xam ne duñu la ko delloo moom waxuma la kentaar de lu bari waaye diinaar képp benn diinaar kentaar bu alal du baree baree baree baree am na ci ñoom ñoo xam ne boo leen joxoon bu joxoon tey suñu wax milliard boo leen ko dénkoon wala nga àll leen ko bu fay jotee na ngeen ko waxe woon dina la fay dina la rembourser mais am na ci ñoom ñoo xam ne benn dinaar la xaw may milliard benn benn benn pièce d'euro boo ko joxee wala benn français fa ah nga aal ko sawaay bu du la ko delloo loolu nga taxawu ko langal ko ko képp <laughs> léegi kon loolu mooy ñun di wax kon am na ci ñoom ñoo xam ne am nañu jikko yoo xam ne yu baax la duñ la trahir te boo waxee ñoom dinañ sàmm seen kàddu waaw te tamit fen duñu ko def mooy la Abu Sufyaan waxoon bi mu demee ci Qaysar bi <coughs> mu Qaysar woo woo ne génn leen ngeen feetal ma ci dëkk bi ñoo xamante ni ñoo ki ma yónni lettre bi dañoo fa lañ jóge dañ indi ñu Abu Sufyaan mu jël ñoom àndaloon dugal leen teg leen sa gannaawam ne bu fa waxul dëgg rek neen ma ko <coughs> <coughs> Abu Sufyaan keroog bi ko Qaysar di Hiraql azimur Rum di laaj question yi keroog nee na man de am na laaj bu ma laaj bi ma ne waaw est day war quoi ah? mu ne en daal am nañoo moom accord boo xamante ne nii xamaguñ ni mu ci def Hiraql ne ko non waxuma la loolu <laughs> dama ne ndax dalee na ma sa war wala déet waxuma la ngay wax loo xam ne. nekk fi naan am nañu accord yoo xam ne am nañu mais xamaguñ lan la ciy def loolu loolu est loolu mooy laaj bi day war est ce que mas naa war mas na leen a war Abu Sufyaan ne foofu rek waaye li ma tere woon a wax euh, wax lu du dëgg ngir duufal suñu mbir waa Quraysh yàqal Sayyidina Muhammad alayhi salaam keroog mooy ne bëgguma man sama gannaaw ñu naan man Abu Sufyaan mas naa wax lu du dëgg te yéen a ngi ko waaw loolu tamit jikko la tudd. gis nga Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum ibn Ju'shum ibn Ju'shum ibn Ju'shum waaw sayyidu Banul Mudlij keroog bi Yonent bi saa saam di gàddaay Suraaqa dégg mi atu naaqa yi fit wi daw fit wi tëb mi atu teg ay affaire ba dem ba jege Yonent bi saa saam fasam wi di suux ci histoire bu siiw bi ci siira <coughs> tànk fas yi di suux Suraaqa finalement yonent dana yonent way saasaam boo ma bàyyee dinaa dinaa defal dinaa def benn mbir mooy dinaa dem ca yoon wa te yoon wi jaar nii képp ku ma gis mu nar fee jaar ma ne ko jaaroo fii ma dévier ko waaw loolu mu joxe woon kàddoom yonent way saasaam da koo respecté waaw nga xam ne kon mooy ñooñu rafet jikko yooyu ñuy am <coughs> ak tamit mën a dimbali nit ñoo xam ne dañoo sonn ñuy def ay action humanitaire di def ay collecte bàyyi seen liggéey am na yoo xam dañuy jël koole koole pas ngir dem la parma sax ah non non non non pour dem ci resto du cœur yi di jàppale bénévole nekk ci bénévole yi nga xam ne ñoo fa nekk di leen jàppale <laughs> waaw ñoom noonu la ñuy am na ñu mel noonu te loolu lépp rafet jikko la tudd loolu lépp rafet jikko la waaw nga xam ne mooy li préoccupé seen mbokk ci ay métit mooy loolu da leen di préoccupé mu jaral leen lu ne am na ñoo xam ne du ñu nelaw ndax buñ xamee ne ay nit ñu ngi ci problème ci ñoom yéeféri loolu rafet jikkoo koy kii mooy de sens de la vie en communauté te xam ne li dal kee mbokkam la boo xamante ne nii dans l'humanité loolu ay rafet jikko la mais sauf que rafet jikko yooyu baax na de rafet di koy ak a baax waaw yow xam nga ne moos ñoo wax ak suñu ñun ñii ñun lee wolof gis nga tubaab fii man bu ma amee sama affaire jox ko ko sama liggéey ñu waxante ba lii laa koy fay mu ne ma jour sàngam ñëwal jël ci sa sa oto wala sa nàngam bi ma war a réparer quatre-vingt-dix wala quatre-vingt-dix-neuf pour cent boo ñëwee lim la waxoon noonu lay deme booy ñëw fekk sa affaire yi pare na léegi léeg sa lay pare avant léeg-léeg ñu jox la benn délai avant délai ba rek jot ñu ne la affaire bi ñëw na waaw affaire bi de pare na xam naa boo amee temps vous pouvez passer voilà